ba Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan lawlal xilaafatu la addant bu dul woon de diisaayu nekk xalifa jullit ñi parce que c'est pas lu ndaw yàlla léegi rek ngay gis gaa yi mais jara rayante ngir jiite nit ñi quoi laata ñuy jiite kenn ñu mu jaral leen ñàkk ci seen bakkan wala non pas ñoom ñu ñàkk seen bakkan non. mooy ñu sacrifier ay nit ñoom ñoom moom seen bakkan bu ko naree ci ñu ñu defi leneen mais mooy ñu sacrifier ay bakkan yu innocent ngir àgg ci nguur gi bu ñu fa newee ñu war leen faa jële ñu jaraat jaralaat na leen sacrifier ay bakkan ngir des ñooñu nga foog ne ñu xam nañu diisaayu nguur bi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax naan yaa Aba Dhar laa tas'alil imaara naan ko yow Abu ci ndénkaaneem yu am solo yooyu te gisoon nañ ko tamit dañuy gis tarjamaam moom Sayyiduna Abu Dhar Jundub ibn Junaada ci wax bi gën siiw radiyallahu ta'ala naan ko eh yow Abu bul bul sàkku jiite ak njiit waaw ndax gis nga bu dee dañ la ko yow da nga koo jël ci loo xam ne yaa ko laaj mooy loo xam ne dañ la koy mooy wukkilta dañ la koy yow mbir mi dafa ab charge la buñ la teg boo xam ne nag bu diis la waaye bu dee dañ la ko jox te fekkul nga laaj ko loolu buur yàlla moo la ciy jàppale waaye waxoon nañ la lool mooy dans da en général en général mais yow bu nee ne fii poste bii xam nga ni nga gis gaa yi nga xam ne ñoom ñoo candidaté nga gis gaa yi mais ni ñu mel nga xam ne wóor na leen gis nga gaa yi laa ilaha illa gis nga poste wu poste yooyu sax du siiw bu dee ci wiiri wolof kenn du xam nan lañuy ñuy gaa yi post bi jëm ci wàllu finance publique ki koy jiite war na ñu naan fii sàngam aywa loolu moom bàyyi gaa yi ñuy nommer dañuy ay nomination la ñuy def waaw te nomination yoo xam ne ci yoon dañ ne ñoom daa waroon a tegu ci compétence mais léeg-léeg sax du tegu ci compétence bi dañuy seet seen fidèle allié ñu jox ko ko ndax saa soxlaa ci kees gi mu mën koo jox te dara du yëngu en tout cas kadhalika naka noonu lañ koy présenter dëkk ba te loolu la gaa yi wax léegi nag ndax am na am awul loolu moom manuma ci àddu parce que boo fi taxawee ne looloo am parce que les wolof dañoo bëgg lu féex quoi ñoom dañu bëgg la rumeur ambiante yow nga ñëw di ko wax te nag nit nit boo xamante ne nii bu am fulla la te am respectabilité rien waxu bar sax affaire yow waxawuñ sax affaire sa digganteeg sa boroma ah. ndax loolu moom moo gina a garaaw moom diggante digganteeg sa boroom yow mu leer na ne lii ngay non mooy nit koo xam ne yow rien que sa boobu sa pour sa respectabilité kese hein pour nit ki ah waroo woon di di reprendre ay wax yoo xam ne di ko lawal yoo xam ne ku la laaj ne la ah loolu moom ana preuve bi doo am preuve lu dul mais mu ngi sa newet mais mais demal wal fajri bi ñu publier démb boo demee di ngoj mais loolu ça ne veut rien dire qu'il hier à la une ça ne veut rien dire ça ça c'est pas une preuve de vérité non wax nañ kook siiw na loolu tekkiwul dara mbir yi mooy il faut nga di lu leer moo tax man ma ne ni ñu koy présenter man parce que bu may wax yooyu je prends vraiment des précautions ndax in jaakum faasiqun bi nabayin fatabayyanu te nag mbir moo amul preuve waroo ko yow di ko di ko di ko di ko di ko di ko toxal walla bu dee ki mu jóge ci mu koy wax du ko wóor même mu nekkee ku wóor sax mën na nekk ku wóor mais mu leer na information bii moom da ko nettali noonu waaye saytuwu ko yow waroo ñëw rek di nettali noonu yow moo tax dama naan ni ñu koy présenter ci wala en tout cas dëkk ba réew ma ne nii lay demee mooy daal en tout cas poste poste bu ko laaj loolu waxoon naa la loolu yonent na la saa saa doon Seydina Abu euh, Seydina Abu Dhar mooy loolu ab conseil la boo xam ne moom la concerné ak ñi mel ni ñi xaw a nga xam ne noonu lañ xaw a mel waaw ba pare te loolu mooy mën nañ ne loolu mooy bu dee ne <laughs> ñiy laaj poste yi ñu baax lañ mais mu leer na ne yow bii nii gis nga diw te te diw de diw mi gaa yi jot a candidaté de bés bu ñu leen falee gaa yi naan mairie mairie bi lañuy fal ay kii nga gis gaa yi kii gaa yi les les ñi ñi nga xam ne ñoo présenté gul déposer seen candidature mais gaa yooyu leer la ne ñii ñii seen turian ñépp a ko xam ñii association yi bokk yépp ñu dénk leen mbir yépp association ba dañoo dañoo nekk fay yoroon kees gi mais kooku dal yeneen tubaab yi saa saa daal waxoon na laa tatlubil imaara bul ta danga koy sàkku Seydina Yuusuf la wax ijaal nii def ma ci li nga xam ne trésor suuf si ministère de l'économie li jëm ci wàllu suuf bu doon tey des mines de l'agriculture yooyu yépp jox ma waaw ndax man ku mën a saytu laa te ku xam mbir yi la xafiidun alim la waaw toogul rek <laughs> dafa wax moom li nga xam ne lii mën na ko mooy bu dee ne yooyu la da ngay da man da ngay candidater ah ah oui ay loolu la monsieur le président la fal. yow mu nekk gaa yoo xam ne seen discours yi démb ak tey ak a wuute seen biir parti ak a bari scandale ñu fexe rek ngir moo gën a siiw ñu fexe mu nekk candidat ngeen bëgg yow nga toog naan laa tatlu bil imaara mais boo wóoree dangay dangay dangay candidaté kay bañ a candidaté kon loolu la.